أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا ورسولنا محمد الأمين wa ala aalihi wa saxbihi al-ghurri al-mayaamiin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci retouru delloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min makkata almukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima jëm madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fi hajjatihi wa huwa xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa qad wasalnaa ma'a rasuulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi bimaa'in yud'aa xumman kama qaala seydina zeyd bn arqam al ansaariyu al xazrajiyu fi lxadis alladi rawaahu al imaamu ahmad wa kadaalika al imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullahi aleyhima kon ñu ngi woon ba léegi kon ci dellu gi ginnaaw xajjatul wadaa yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi di dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu wa wassalaam bi mu agsee benn bërëb boo xam ne lañ naan xum mu nekk benn oasis benn ndox moo xam ne mooy dañ koy askane la fa mu nekk muy xum mu gën a siiwe ci xadiiru xum waxoon nañ la ci jotaay bi weesu maa huwa al xadiir waxoon nañ la huwa mustanqa'ul maa min mooy foo xamante ne rétention genre bassin de rétention d'eau mooy foo xamante ne pas xam ne nit ñee ko fa def waaye mooy ndox yi sew ndeyeeg ndox yi jóge ci kii yi bu ñu walangaanee di daw foofu la ñuy ñëw di rogalaat foofu la ñuy daje foofu fële nag ci bërëb boo bële nga xam ne ci trois miles la ah trois miles la ci fi nga xam ne mooy al Juhfa muy environ quatre virgule quatre-vingt-deux kilomètres entre bo mooy xum ak fi nga xam ne mooy Juhfa di miiqaatu ahli Shaam di miiqaat fi nga xam ne waa ahlu Shaam fa la ñuy armaale bu ñu àggee foofale di comme ni nga xam ne noonu la ko salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di woon déti délimité comme ni mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma waxoon ne waqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-Madina dhal xulayfa wa li ahli shaami al juhfa kon wa ma zilna wa nahnu bi maa'i xum ba ñu ngi kon ci maa'u xum gisoon nañu kon discours yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii mooy première version bu ñu ci gis moom lañ la wax sànq ci nga xam ne ñoo ko soloo di ko mel ni al imaamu al ahmad ak taalibeem bi al imaam muslim wa kadhalika rawaahu al imaamu tirmidhi wala ad-daarimi wa ghayrihim rahmatullahi ala al jamii ñu ne woon nag xadiis yu bari la bii mooy bi njëkk a gis ñu ne woon ci premier bi mooy xadiis bi di xadiisu ñu jëloon bi nga xam ne noonu la ci al imaam muslim indi fi saxiixe ci kitaabu fadaa'il as-saxaaba radiyallahu taala anhum ci téere bi nga xam ne moom la imaam muslim def ci saxiixam bi ci ngëneelu saxaabaay yonenti salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa radiyallahu anhu al imaamu muslim mu ne woon xaddasani zuhayr ibn harb mu ne woon nettali na ma sama sëriñ di Zuhayr ibn Harb di Abu Xaysama an-Nasaa'iyu raxmatullaahi alayhi Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadiyu raxmatullaahi alayhi wa Shujaa' ibn Maxlad ak deneen sëriñam di Shujaa' ibn Maxlad al-Fallaas Abul Fadl raxmatullaahi alayhi jamii'an mu ne ñoom ñaar ñépp an Ibn Ulayya ñu jële ci Ismaa'iil ibn Ibraahiim ginoon a siiwe ci ibn Ulayya mu ne qaala Zuhayr sama sëriñ bi Zuhayr moom dane woon xaddas lii la utiliser expression yi mu ne xaddatanaa nettali nañu Ismaayil ibn Ibrahim mu ne ki ñu nettali moo Ismaayil di doom Ibrahim ibn Miqsam al asadiyu Abu Bishr rahmatullah alayhi al basariyu al kuufiyu rahmatullahi alayhi al asadiyu mawlaahum mu ginoon a siiwe ci ibn Ulayya waxoon nañ la lu tax ne woon tamit sëriñ ci al imaam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i al-Muttalibi rahmatullah ala al-jami' moom Ibrahim Isma'il ibn Ibrahim ibn Ulayya mu ne qaala mu ne haddathani Abu Hayyan mu ne ki ma nettali mooy Abu Hayyan di Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan Abu Hayyan Abu Hayyan at-Taymiyu al-Kufiyu rahmatullah alayhi moom mu ne haddathani Yazid ibn Hayyan mu jële ci Yazid ibn Hayyan at-Taymiyu al-Kufiyu Abu Hayyan at-Taymiyu rahmatullah alayhi moo ne woon moom dafa àndoon ak ku ñuy wax Husayn ibn Sabra ak Umar ibn Muslim ñu daal di dem ci Zayd ibn Arqama radiyallahu ala al-jami' bañ toogee ñu wax ko ne ko dañoo ñu ne ko daje nga ak Husayn moo ne woon seen porte-parole ne woon muy Xusay Xusayn ibn Sabra mu ne ko yow daje nga ak bu bari daje nga ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dégg nga waxam daal di xare ak moom ànd ak moom xare kuffaar yi contre yéeféer yi te julli nga ci gannaawam kon nag wayu yow Zayd daje nga ak yiw gu rëy rëy rëy dañoo bëggoon nag nga nga nettali ñu ci lenn loo xam ne li nga jële ci loo xam ne yaa ko dégge ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah yow sama doomu mbokk kat samay at dafa mooy mage naa lool te tamit jamono jama daje woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jamono jii ngeen may laaje sori yàgg na lool waay mooy beaucoup beaucoup beaucoup doo jaar na ci suufu pont yi mooy mbir mi yàgg na lool léegi nag <clears throat> te fàtte naa yenn loo xamante ne nii man takkoon naa ko jëlewoon naa ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mokkaloon ko am na lu ma ci fàtte kon nag lu ma leen nettali na ngeen ma ko dàkkooral te bu leen ma yen bu leen ma teg loo xamante ne nii di ma laaj loo xam ne nettaliwu ma leen ko mooy lu ma leen nettali rek ngeen yem ma ci ngeen ci noonu le ginnaaw gi nag ci la tàmbali woon moom Seydina Zayd na Arqam di ñu nettali xutba bii di la sermon de Ghadir Khoum muy xutbatu rasulillahi alayhi afdalu salaati wa azka salaam fi waadi xum fi gadiiri xum fi maa'in yud'aa xumma kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom Seydina Zayd daf ñoo qaama dafa taxaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam fi yawman fiinaa xatiiban bi maa'in yud'aa xumma ci ndox moo xamante ne nii moom la ñuy wax xum. nee na fa xamida allah mu sant yàlla wa asna alayhi mu daal di koy bàkk wa wa'ada mu daal di waar ñi wa dakkara fàttali leen summa qaala ginnaaw gi mu ne amma ba'd isma'u ila qawli rasulillah falnasma' ila xutbatihi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne kon amma ba'd alaa ayyuha nnaas fa innama ana basharun yuushiku an ya'tiya rasuulu rabbi fa ujiib wa ana taarikum fiikum thaqalayn awwaluhumaa kitaabullah fiihi alhudaa wannuur fa xuduu bi kitaabillahi wastamsikuu be seydna zeyd neena fa xatta ala kitaabillah wa raxaba fii tumma qaal mu continue moom alayhi salaatu wassalaam ñun fii lañu yemoon fii lañu yemoon bi mu waxee ne amma baadu bi mu tuddee yàlla sant yàlla bàkk ko kañ ko fàttali nit ñi waar leen mu ne amma ba'd mooy loolu wa wa'ada wa dhakkar lool mooy ci biir la lool mooy mooy voilà loolu tamit jaroon na préciser mooy li mu wax noonu <laughs> mooy li mu wax lay détailler <laughs> voilà mooy li mu wax dafa mujmal mu koy détailler mais tekkiwul ne bi mu ne amma ba'd mooy Seydina Zayd dane ah xaama dafa taxaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yawman benn bés fii naa ci suñu biir ñun ma'shar saxaaba mbooloom saxaaba yi xatiiban xaalam nekkoon koo xam ne da doon xutba bi ma'in ci ndox moo xam ne ci oasis boo xam ne yudaa la ñuy woowe xumma xum bayna makkata wal madina nekk diggante makkata al mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima wal madina ak madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fa hamida allah mu tudd ya mu sant yàlla wa asna alayhi kañ ko bàkk ko wa wa'aza wa dhakkar mu daldi euh, mu daldi waar nit ñi fàttali leen ginnaaw gi mu ne amma ba'd kon leeral affaire bi mu wax moom alayhi salaatu wassalaam keroog mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal yéen ayyuhannaas yéen nit ñi fa innama dëgg-dëgg man ana man de bashar mbindeefu yàlla laa yuushiku léegi rek an yatiya mu dikkal ma rasuulu rabbi sama ndawal boroom fa ujiib bu ko defee ma wuyu ko wa anata man rasuulullahi sallallahu alayhi wa taarikun aji bàyyi laa fiikum ci seen biir saqalay ni ñaar yu diis yu mag awwaluhuma bi ci jiitu kitaabullahi mooy bi yàlla bi subhaanahu wa taala mune téere boobu fiihi nekk na ca biir alhuda njub wa nuur ak leer mu kon fa xuduu bi kitaabillaahi jël leen téereb yàlla bi wastamsikoo be lépp loo xam ne lu ngeen bëgg a attelee lu ngeen bëgg a atte atte seen diggante lépp lu ngeen bëgg a doxal xool leen fa xuduu bi xool leen téere bi yàlla bi lan la ci àtte ngeen doxale loolu le wastamsiku be te ngeen ngoy ci comme moom ni mu ko waxale boppam wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wax nañ la dinañ gis yeneen riwaaya yoo xamante ne moom al imaamu Zayd ibn Arqam rahmatullahi alayhi moom moo wa radiya anhu moo ko nettali foofu dafa tudde ne mbir mi xablun ne alquraan mooy li nga xam ne mooy xablun mamduudun min as-samaa ila al-ard allah mu ne foofu hein foofu mu ne la affaire bi mooy alquraan la tudde foofu xablun mamduud waaw mooy al urwa al wuthqa al bi nga xam ne lam fisaama laha allah waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam tudde ko foofu waxoon nañ la xadiis boobu yit dinañ ci ñëw inshaa allahu taala kon nag mu ne woon kon fa xudu bi kitaabillah wastamsiku bi te ngeen mooy fa xassa ala kitaabillah mu daal di mu daal di soññ nit ñi ala kitaabillah ci téere bi yàlla bi wa raxaba fii xemmem loo ci nit ñi waaw ndax mooy xayru marxubin mooy lu gën li nit di xemnem fi qur'an fi qur'an ci al qur'an la nekk waaw ndax nit manulaa xemmem loolu ëpp ngërëmal yàlla ak li nga xam ne buur yàlla mi sant lu raw buur yàlla mi bind nit ñi xam leen xemmem loo loo lële loo lële ba pare ne leen wa fi dhalika falyatanaafasil mutanaafisun wa fi dhalika te ci lii ma fii zalika ci biir yu baax yii alquran di digle falyatanafasi na daal di concurrencer almutanafisuna gaa yi concurrencer compétition bi fii la ne où sont les compétiteurs qu'ils se présentent waaw bi nag yenn la mooy alquran ndax huwal mizan alquran huwal mizan mooy li nga xam ne mooy moom mooy màndaxe bi moom la ñuy peser nit ñi ndax xam ku nekk lan lay jariñ lan lay tollool lan lay peser ci alquran lañ koy xoole waaw waaw al imtisaal bi awaamire waajitinaabi nawaahi di def kem kàttan ay digalam tey sori tey bàyyi yi nga xam ne ñooy tereem yi kon nag bon waxoon nañ ci gàttal côté boobu ñu war a continuer tey nag fii ana ñaareel bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi saam di wax ne saqalayni wa ana taarikun fiikum saqalayni wax na benn bi te moo njëkk te bi nga xam ne moo féete kaw lépp ndax waxoon nañ la ko kalaamun qadiimun laa yumallu samaa'uhu mooy kalaamu rabbil aalamiin rabbus samaawaati wal ard rabbis samaawaati wal ard loolu mooy waxam mooy alquranul karim moo féete kaw lu dut moom léegi ana ñaareel bi mooy lan summa qaal ginnaaw gi mu ne wa ahlu bayti allah wa ahlu bayti uzakkirukum allah fi ahli bayti uzakkirukum allah fi ahli bayti uzakkirukum allah fi ahli bayti mu wax ko ñetti yoon allah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi continuer fi xutbatihi bi ma'in yud'a xumma bayna makkata wal madina qaribun min al juhfa ala thalathati amyal min al juhfa ginnaaw bi mu bu njëkk bu diis bi mu ñu fi bàyyil mu ne wa ahlu bayti allah ak sama waa ñoñ sama waa kër sama wa ahlu bayti ak sama waa kër uzakkirukum allah fi ahli bayti maa ngi leen di hmm, ay maa ngi leen di fàttali borom bi di leen moytandikuloo sànjum yàlla dal leen bu ngeen respectéwul ahla bayti allah ci mbiru sama fay sama ñoñ man rasulullah ragal leen yàlla mooy udhakkirukumullah ragal leen yàlla maa ngi leen di fàttali seen borom fii ahli bayti ci xaq gi nga xamante ne moom la sama waa ñoñ am orma gi nga xam ne moom lañu am uzakkirukum allah fi ahli bayti maa ngi leen di ragalloo yàlla di leen fàttalikoo seen borom ci ña nga xamante ne ni mooy sama waa ñoñ maa ngi leen di moytandikuloo ci ngeen leen di lor waaw te li nga xam ne orma gi nga xam ne moom lañ am ngeen ngeen ngeen garder ko te respecter waaw mu wax ko répété waat ko uzakkirukumullah maa ngi leen di fàttali borom bi koo xam ne yaa ngi dal ci sama ñoñ képp koo xamante ne yaa ngi fell dara ci seen xaq na nga ku yàlla ci loolu ngay def xam ne buur yàlla ala nasrihim la qadir te lu muy def la buur yàlla dimbali leen ku ko capable la te lu ko ku koy def la kon uzakkirukumullah uzakkirukumullah fi ahli bayti maa ngi leen di fàttale borom bi ci sama waa kër uzakkirukumullah fi ahli maa ngi leen di fàttale ko fàttale koo sama borom ci sama waa kër uzakkirukumullah mu wax ko ñetti yoon ah kon lii mooy beneen ndigg ndigg beneen lu ne ginnaaw alquran moom la fi yonent bi alayhi salaam ne moom laa leen bàyyil allah allah ah léegi nañu àggale li Zayd li li Husayn ibn Sabra wax Seydina Zayd ibn Arqam après ñu dóoru ñëw nag ci ak ah, côté bii nii gën cee taxaw insha allahu taala waa xam man ahlu baytihi salawatullahi wa salaam mais ana ñam ñooy waañoñam moo tax Xusayn ne bi mu waxee kon lii la discours bi côté bii la ci Seydina Zayd ibn Arqam bés bii lii la xamal nii mais dinañ gis ne moom ci boppam nettali na leneen ci xutba bi yoo xam ne dinañ ko gis yeneen version yeneen xadiis yi nga xam ne dinañu ko gis ci jotaay yi di ñëw insha allahu taala xoolal ñu continuer bi yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee loolu ne deuxième bi mooy wa ahlu bayti ginnaaw alquran wa ahlu bayti muy surafaa yi dañ leen di wax surafaa uy parce que lan ñoo gën askan ñoo gën tedd askan képp koo xamante ne nii mas ngaa ci kaw suuf ndax ñoom hum ahlu baytil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñooy waa këru ki nga xam ne moom la buur yàlla tànn moom la al mujtabaa ki mu bell ki nga xam ne mooy quintessence mbindum yàlla ni kooku mooy seen kooku mooy seen ci ñoom ci ci moom lañ askan moo tax ñoom atharu nasab atharu nasab wa atharu ashira baytu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hum ahlu wa hum ahlu ahlu rasulillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi Xusayn ne mu ne fa qaala lahu Xusayn kuy nettali Yaziid ibn Hayyaan moom mooy nettali moom mi àndoon Xusayn ibn Sabra ak Umar ibn Muslim comme que Xusayn moo doon wax nee na bi Seydina Zayd waxee ñaar yi alquraan ak waa këram léegi nag problème bi mooy ana ñan ñooy waa këram Husayn ibn Sabra ne wa man ahlu baytihi yaa Zayd waa Zayd parce que kat bala ngay mooy ñiñ la ne nga danga leen a war a xormaal màggal leen weg leen respecté leen yëkkati leen fonk leen bu dee xamoo leen ñooñu nga war a defal loolu xamoo leen nan ngay defee digal loolu moo tax Xusayn ne ko mu ne fa qaala lahu Xusayn waaw ne ko eh, wa man wa man ahlu baytihi ya Zayd waa ñan ñooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow Zayd ñooñ ñooy ñan ahlu bayt mu ne nañ ñooñu noonu mooy bi ñooñ min ahli baytihi est-ce que soxnaam yi moom yonent bi sallallahu alayhi mais est-ce que soxnaam yi ci waa këram lañ bokk mooy ahlu bayt bii muy wax est-ce que soxnaam yi ñoom sayyidatu Xadiija ñoom sayyidatu Aïsha ñoom sayyidatu Xafsa ñoom sayyidatu euh, Zaynab bint Jahsh sayyidatu Sawda Juwayriya ak ñooñu noonu mais est-ce que ñooñu Xafsa ainsi de suite ñoom ñoom ñoom Safiya ainsi de suite alaysat alaysa nisaa'uhu min ahli beyti est-ce que ay soxnaam ci waa ahlu ci waa këram lañ bokk loolu laaj la loolu la Xuseyn laaj Seydina Zayd ibn Arqam Seydina Zayd ibn Arqam ne qaal mu ne nisaa'uhu min ahli beyti walakin ahlu beytihi man xurima sadaqata ba'dahu Seyna Zayd ne Xusayn ne ko waaw ahlu bayt nisaa'uhu min ahli bayt ne ko waaw soxnaam yi kay ci waa ci waa këram lañ bokk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñi gën tax ñuy wax fii walakin ahlu bayti yi waaye ñi gën tax ñuy wax fii mooy ñan man ña nga xamante ni nii xurima sadaqata ba'da dañoo xaraamal zakat ñu lekk ko waaw buñ la nee baada mooy mooy waxuñu la du baada fii ginnaawam tekkiwul ginnaawu boo xam ne époque lay tekki jamono déedéet mooy nekkul ne ñoom dañ koo xaraamal dañoo xaramal ci ñoom zakat ginnaaw bi yonent ba lay saa àddina non mooy ginnaaw bi suñu boroom xaramalee sadaqa muy zakat muy lépp légal bi nga xam ne ci la ko xaraamal ci yonent ba da cee teg ay ñoñam. ne ñoom itam daganul ci ñoom mu ne ñooñu ñooy ñooñu ñoo gën a tax ñuy wax waaw muy lan mooy ñi nga xamante ni nii walakin nisa mu ne nisaa'uhu ay soxnaam min ahli bayt ci ay ñoñam kay lañ bokk walakin waaye ahlu bayt ñi gën a tax ñuy wax nag ci waa ñoñam mooy man ña nga xam ne wala man képp koo xam ne xurima sadaqata ba'da dañoo xaraamal zakat muy consommer di lekk zakat di jël azaka ginnaaw bi ñu ko xaraamale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qaal Xusayn ne ko ibnu Sabra waa Seydina Zayd ñooñu nga xam ne ñoom lañu xaraamal sadaqa muy zakat ginnaaw bi ñu ko xaraamale yonent mi alayhi salaatu salaam mooy ñan qaal seydina Zayd ibn Arqam hum alu Ali Allah hum ñoom alu Ali mooy waa kër Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-Ghaalib amirul mu'miniin eh, rabi'u xulafaa'i raashidiin al-mahdiyyiin sihru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muy Seydina Ali ibn Abi Taalib Abu Turaab Abul Husayn wal allah mu ne kooku waa hum ñi nga xam ne ñoom lañ xaraamal zakat mooy ahlu Ali waa kër Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ñoon ñooy ñan parce que Seydina Ali ibn Abi Taalib moo denc kan bid'atu rasulillah ki nga xam ne dog la ci yonent mi alayhi salaatu salaam muy sayyidatu Fatima sayyidatu nisaa'il aalamiin sangu jigéen ñi masa ci kaw suuf sayyidatu Fatima allah ndax moom bokkul ci compétition bi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne dog la ci man te yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne moo féete kaw képp ak lépp moom moomu lay dog ci moom mënuñu ko comparer leneen lu dut loolu le Seydina Ali nag moo denc koo kële njaboot jam am ci ñoom ku ñoo ñële ñooy ahlu ci ñoon ñooy njëkk hum ñoom dañ leen a xaraamal sadaqa te loolu gisoon nañ ko tuddoon nañ ko fi yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu gisee benn bés Seydina al Hasan wala Seydina al kenn ci ñoom ñaar mu jël tàndarma joo xam ne ci tàndarmay zakat yi la jóge woon mooy dañoo collecté woon zakat yi mu jël ci benn tàndarma di lekk yonent bi alei satu salaam ne ko keex keex fa innahu laa yaxillu li lii wala li ahli bayti waaw yonent bi alei satu salaam ne ko bàyyil bàyyil mooy mu nar lekk tàndarma mu dindi ko ne ko déedéet bàyyi lii nii daganuma te daganul sama waa kër alaa ta'lam anna hadha la eh, laa yaxillu lii wala li ahli bayti waaw kon ñu xam ne kon mooy yonent bi alei satu salaam ci boppam wan nañu ne ñii duñu lekk zakat mooy waa kër Seydina Ali ibn Abi Taalib waaw muy kon kan mu ne hum alu Ali waa kër Seydina Ali ibn abi taalib loolu moo tax radiyallahu anhu ñii nii muy lim suñu boroom ci boppam moo dagg ci xumus ci xumus un cinquième moo ko dagg defal boole leen ci loolu le wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa wa li rasulihi mooy loolu le suñu borom moo ci ci loolu ñoom part boobu lañu am ci fay ubeeg yooyu waaye pas ci zakat parce que zakat laa yaxillu laa taxillu li muhammadin wala li ali muhammad kon suñu borom loolu la ñoom du zakat lañ leen doon jox du zakat lañ leen doon jox waaye déedéet lan lañ leen doon jox liñ leen doon jox mooy ci xumus bi màng mi nga xam ne dañ koy am xare bu jullit ñi def butin de guerre bañ cay am waa ahlu bayti am nañ ci loo xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo leen ko fi bàyyil waaw laa te seetloo yonent ba lay saa saa waxoon na zakat jii nii aw min aw saaxi naas parce que nit ñi moo tax xud min amwaalihim sadaqatan ha tutahhiruhum wa tuzakkiihim bihaa wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum loolu le mooy mbir yi awsaaxu nnaas moo tax yonent mi alayhi salaatu am na boo xam ne ni déer innamaa haadaa min awsaaxi nnaas lii nii aw kamaa qaala salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi dane zakat dafa nekk loo xam ne ci saltey alalu nit ñi la mooy da koy sellal ndax suñu borom moo ne yonent bi alayhi salaam xuz jëlal comme niñ ko gisoon bi ñuy gis ahkaamu zakat xuz jëlal min amwaalihim nit ñi ci seen alal yi sadaqatan zakat yoo xam ne ah tutahhiruhum ci nga leen di fóoti ci nga leen di laabale watu zakkihim nga leen di sellale bihaa ci alal jooju ngay jël parce que mooy purifier leur alal parce que nit man nga am alal waaye am na li ci jaar yoo xam ne du setut le fait loolu nga koy génn nag def ko muy ndigal lu la yàlla jox ngir mu purifier sa alal loolu mooy tax mbir mi di barkeel moo tax ñu tudde ko zakat wa zakatu huwa an-namaa mooy ak yokkute waaw mooy loolu min awsaaxi naas te loolu yellul ci ñoom ndax ñoom la suñu boroom sellal waaw ñoom la suñu boroom sellal te loolu comme ni nga xam ne noonu la waxoon ci suuratul ahzaab ci suuratul ahzaab te loolu dinañ ko soxla après innamaa yuridu allah innamaa yuridu allahu li yudhiba ankum rijs ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathiira loolu dinañ ci ñëwaat insha allah kon nañ àggale Seydina Zayd ibnu Arqam radiyallahu anhu Husayn ibnu Sabra mu koy laaj ne ko ñooñu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñooy waa ahlu bayte ñooy ñan mu ne ko alaysa nisaa'uhu min ahli bayti mu ne ko na'am mu ne ko nisaa'uhu min ahli bayti waaw walakin waaye yi gën tax ñuy wax mooy man képp ko xam ne xarama daal dinañuy xaraamal as-sadaqata ah man xurrima koo xamante ne dañoo xaraamal dañoo xaraamal ci moom as-sadaqata li nga xamante ne mooy zakat baadahu ginnaaw biñ ko xaraamale ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ la ko te bii ne lu yéeme la yonent bi sallallahu alayhi wasallam de mooy taxaw ne lii daganuma fa innahu laa yaxillu lii waaw ah, wala lii de damaa xaraam ñun nag ñu jàpp ne nit balaa moom bu àggee yenn yi lépp loo xam ne ci sharia bi luñ doon teral day far dagan ci moom loolu ci wolof ak ñi mel ni wolof yi kese laa gise ñuy xalaate noonu waaw waaye loolu existé wul moo tax noonu képp kuñ naan la waa ji fii la toll màgg na moo tax ba yu xaraam yi mu koy def du dëgg ku la ko wax waxu la lu am waaw ni mbir yi xaraamee ni ma xaraame man en tant que lambda la xaraame Seydina Abu Bakar noonu la xaraame wali yu buñ la mën di tuddal njaaloo ni mu xaraame ci man noonu la xaraame ci ñépp sàcc ni mu xaraame ci man noonu la xaraame ci ñépp li nga xam ne mooy wuruj ak ñàkk julli waxtu waxatuma la bàyyi julli ni mu xaraame ci man la xaraame ci ñépp amul exception ñàkk woor naka noon ñàkk a joxe zakat naka noon ainsi de suite waaw kon ku la loolu xamal ne lim lay wax mu ngi lay wax ci loo xam ne ca gannaaw dëgg la ne kon nag ginnaaw bi mu ne ahalu bayt mu ne hum mu ne ko ma man hum mooy ñi nga xam dañoo xaraamal sadaqa zakat mu ne waaw wa man hum ñoo ñooy ñan mu ne ko hum alu ali ñooy waa kër seydina ali ibn abi taalib asadullahi al-ghaalib alayhi ridwaanullahi abu turaab radiyallahu anhu moom kese mu ne wa alu aqiil ak waa kër aqiil allah aqiil man ibn abi taalib gisoon nañ tarjamaamit bu yàgg muy aqiil di grand frère la woon ci Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoo bokk Abu Taalib moo leen jur muy Seydina Aqiil gisoon nañ tarjamaam moom nag dund na dund gu gudd ba ci xilaafa Seydina Omar mu ngi doon dund moom seydna Aqiil gisoon nañ tarjamaam radiyallahu anhu gisoon nañ tamit ba nga xam ne yonent bi salawaatullaahi wa salaamu alayhi ci bi seen baay doon génn ba ba ba waa Quraysh ñëwee ginnaaw bañ defee lu ne ngir yonent bi aleyhi salaatu salaam génn ci lim leen di woote ci alquran jii muy woote l'islam jii muy woote parce que c'est pas bon pour l'image de te kat ah kër yaa ngi fissure wu ñii di nekk jullit ñii di leen mbugal yi fitna gi ñëw na te tamit waa Quraysh tiitoon ne seen commerce da ci yàqu seen business dañuy business ci mbiru Kaaba geek yooyu ak mawaasim yi mawaasimul hajj wal umra ak seen yooyu day yàqu ci lañu ñëwoon nag ne woon dañuy proposé yonent bi sayyid sallallahu alayhi wa mbir moo xam ne xam naa dinañ ko nangu ba ñëw fekk bàytixam bi di sayyidi abu taalibin ñu ñëw fekk ko ne ko nag dañoo ñëw ngir nga wax ak sa doomu ah, bokk bi defal nañ ko ay proposition yoo xamante ne nii moom bu na ko bu ci nangu rek ñun d'accord nañu loolu ci kaw mu bàyyi li muy woote ba ñëwee ñëw na yonent bi aleyhi salaatu xadiis bi ci wér bi wér ci nettali boobu ba yonent bi aleyhi salaatu naan naan ko gis nga jànt bële même loolu buñ mooy mooy lële ah mooy version bu siiw bi mais boobu bu la bi naan law wada'u ash-shams buñ jëloon jant bi teg ko sama ndejoor jël kii bi weer wi teg ko sama càmmoñ ngir ma bàyyi lii duma ko bàyyi waaw ba buur yàlla di àtti sama diggante moom xadiis ba ca wér Seydina Aqil mii moo ko nettali woon muy Aqil Seydina Aqil ibn Abi Taalib huwa aydan aalu bayti Aqil min ahli bayti rasulillah allah waa kër njabootu Aqil mu wa kan mu wa aalu Jaafar allah ak waa kër Seydina Jaafar ibn Abi Taalib Jaafaru Tayyaar Jaafar Abul Masaakiin radiyallahu anhu axu ah axu Ali wa axu Aqiil banu Abi Taalib muy Seydina Jaafar ibn Abi Taalib moom mi gisoon nañ tarjamaam xatiibul mu'miniina bi xadrati najashi fi lxabasha seydna jaafar moo ñëwoon discours katu jullit ñi keroog bi waa Quraysh ba léegi junjee nit ñi leen ngir ñu dem bërëb boo xamante ne nii kenn du fa tooñ kenn parce que waa Makka leen doon xoqatal di leen teg lii ci anwaa shattal azaab ngir ñu génn ci seen diine yonent bi aleyhi salaatu salaam junju leen xabasha ne leen dem leen xabasha ndax fa inna biha malika laa yuzlamu indahu ahad dem leen Abyssinie muy l'actuelle Éthiopie ndax am na fa buur boo xamante ne nii du ñu tooñ kenn fa moom ah bañ demee waa Quraysh bëgg leen dem récupérer ji leen daal di yëngal leur di yëngal leur grand diplomate dont Quraysh Quraysh disposait le plus grand diplomate de Quraysh ne woon Amr ibn al-As Quraysh ko te xamoon nañ ne xarit la woon ci an yi ngir mu dem daal di leen déloger ji dem wax ngir ñu daal di leen delloo génn leen expulser leen ñu nekk ay paria ci kaw suuf ñu génne leen xabasha mu yóbbaale ay kado yu rëy mu yóbbaale ay kado yu rëy rëy ay kado ci ay der nga xam ne c'était une marchandise prisée ci waa waa Quraysh buñ amoon mu indi yooyu yépp jox ci non seulement Najaashi yi huilé foofu waaye wa a'ta kadhalika batariqata jox ses plus fidèles conseillers ses beaucoup plus ses ses plus proches et ses plus proches conseillers ku nekk mu jox la ci cadeau yi ngir lan ngir ñu ngir waa Quraysh waa waa euh, an-Najashi ashana rahmatullah alayhi daal di leen delloo ba ñu waxee bay wax ba batariqa yi ses plus code fidèles conseillers déglu nekkoon nag ah buur bi daal ñun li ñu gis mooy kon nañu def li kii wax mooy delloo leen ndax ñii kat kon dañoo xëy di yàq ci kaw suuf ñu ñëw fii ngir ñu fat leen kon nañ leen génne keroog ba nga xamante ne nii ci lañ nar def loolu le Najaashi ne moom dina leen déglu Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu moo jógoon ne bàyyi leen ma ma wax tey bàyyi leen ba ñuy dem laata la leen ci xadiis Seydina Ummu Salama wa huwa qad rawahu bi sanadin sahih al imaamu al imaamu Muhammad ibn Ishaaq imaamu ahli siyar wal maghaazi rahmatullahi alayhi wa qad sabaqa an ra'aynaa haadhihi al xutbata al aziima allatii qaama bihaa Ja'far ibn Abi Taalib radiyallahu ta'aala anhu mu jóg wax ak nit ñi ne ayyuhan naas mu ne mu ne yaa ay ayyuhal malik allah moo defoon discours ba innaa kunnaa qawman ahla jaahiliyya na'budul asnaam wa na'kulul mayta wa na'til fawaahish wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if wax yu bari wa kunna ala dhaalika hattaa ba'atha Allahu ilaynaa rajulan minnaa na'rifu nasabahu ah ainsi de suite ba discours ba jeex Allah moom moo taxawoon kooku mooy Seydina Jaafar ne ayyuhal malik waaw ne yow buur bi yow Son Altesse an-Najashi ayyuhal malik au roi d'Abyssinie innaa ñun kat kunnaa qawman ahla jaahiliya ñun dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne kat ci gréer lañ ñëwoon ci cànkute lañ ñëwoon ah na'budul awthan awil ahjaar dañ doon sa jaamu li nga xam ne mooy xeeri idol yi te te Najaashi masiix yi wa yu'minu bi diinin samawi moom diine ju jóge ci borom bi la doon gëm muy diine yonent Yàlla Isa ibn Maryam alayhim asalaatu wassalaam mu ne ko ñun na'budul asnaam waxul dara ci discours bi loo xam ne demewul noonu moo tax Amr ibn al weddiwul neewul waxul dëgg neewul day day day sos yédéet ñun de kunna qawman ahla jaahili dañu noon ay nit ñoo xam ne ci réer lañ dëkkoon ci ténèbre lañ newoon ciy lëndëm dañuy jaamu xërëm yi wa nakulul mayta ñuy lekk médd ay xalaal xawuñ luy xalaal waaw laa xalaala lam yakun xalaal indana amam amul woon laa xalaal indana aw loon nakulul mayta wa nashrabul xamr dinaan sàngara di ñun daal wa yakulul qawiyu minna ad-da'if ku man sa moroom dumala woon ku ëpp doole sa bopp sa moroom wan ko ko lii muy wax nii yépp nag moo doon jaahiliya goo gële waaye jaahiliyatu qarn al-ishrin ihda xew na xam ngeen ne lii may wax am na waaw na'budul asnaam nag ñun asnaam yi mooy système léegi waaw c'est des systèmes c'est des idéologies la ñuy jaamu léegi mais du aw xeer wuñ tegati mais te lool mooy ñi ëpp mais am na ñoo xam ne ba léegi ay xeer lañuy ñuy kal hunut comme boo demee waa Hind waa Inde waaye boo demee ci ñun ñii en tant que wolof ñoo xamante ne nii ya'buduna al ashjar ci lan ci à travers ndëpp yi à travers xërëm yi yooyu noonu lañuy ñuy jaamu yooyu lañ gën a gëm te alquran yi ñu ne ñu moom lañ gëm waaye dañ naan moo foog ñu boole ko ci ndax alquran yi kese moom ñuy kesewu alquran. wal iyaadu billah wa ya'kulu al qawiyyu ku man sa moroom wan ko sa moroom. ku man sa moroom duma c'était la loi de la jungle ku man sa moroom duma ñeena daal ci lii lañ newoon daal ci lii daal ba suñu boroom di ñu yónnee nit koo xamante ne góor goo xam ne fii naa ci ñun la bokk min na na'rifu nasaba wa afaafa xam nañu fan askanam ak li nga xam ne noon sa chasteté xam nañu ak ak ak li nga xam ne mooy noonu la téye boppam ci lépp loo xamante ne daganu ko waaye noonu la sàmme boppam ni ne sàmme boppam mu digal ñu nag an na'budu allaha wahdahu la nushrika bihi ahada waaw mu digal ñu ñu jaamu buur yàlla moom kese duñu ko bokkaaleeg dara wa an naxruja ñu bàyyi te génn mimma ya kaana ya'budu aba'una mu digal ni ñu bàyyi lii ma la décrire ne lii ñu nekk woon parce que jëlewuñ ko woon ci kenn ku dul ci suñu bàyyi mu digal ñu ñu bàyyi loo lële ah mu digal ñu ñu bàyyi loo lële ah suñu waañoon ñii nag daal ñuy génne ne lu ñu fa jaamoo yàlla ci lañu dawe daal di ñëw fii ayyuhal malik allah hada hada huwa sayyidina jaafar kooku mooy sayyidina jaafar abul masakin Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na ñun dañ doon xiif lu ñu am dara lu ñu lekk mais Seydina Jaafar bu ñëwee bu ñu rombee ñun ñépp la yóbbu waaw ñun ñépp la yóbbu këram bu demee këram ca Sayyidatu Asma bint Umays bu fa demee lépp lu fa nekk ci lekk moom xoolu ndax moom xiif na am yoonam newu ci ñun la koy jox bu desul lu dul cin yi am lu ca des tuuti mu fexe yooyu yee di ko xoosal ngir jox ñu ko ñu lekk moo tax ñu ko doon tudde abul masakin baayu way ñàkk allah huwa seydina jaafar kooku la yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax keroog rek ñu ngi ko doon tudd bi nga xam ne xaybar bi nga xam ne ci la ubbi xaybar ba toog seydina jaafar ibn abi taalib jóge fi nga xamante ne mooy Éthiopie daal di ñëw ah jóge fi nga xam ne mooy Éthiopie daal di ñëw yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ana laa adri mu ne ana man de laa adri xawma bi ayyihima ana afrax bi fatxi xaybar am bi quduumi jaafar allah yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi moom mii la waxoon bi ñu jógee def seen délégation jóge ca seen gàddaay bu mag ba bu njëkk ci lislaam muy dem seen dem Éthiopie googu fa la nekk ba ñibbi si yonent bi alayhi salaam fekk muy door a Medina fekk muy dooru ubbi Xaybar bi mu agsee ànd ak soxnaam ñoom sayyidatu bun euh, Asma bint Umays ñoom sayyidna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anil jami' bi nga xam ne ci lañu ñëw yonent bi alayhi salaatu dafa kontaan bi mu ko séenee dafa jóg ya jurru ridaa di buub di xëcc li nga xam ne mooy làmbaayam kontaan ñëw ci sayyidna Jaafar ne man di xaw ma bi ayyihima afrah ana ci ban ñaari mbégte yi laa gën a war a bëgg ana ban ci ñaari xew-xew yu neex yii ma sama boroom defal man rasulullah laa war a gën a xaw ma ban la ci bi fatxi xaybar ci ubbi gi nga xam ne moom la ma sama borom tawfiqale man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam defal ma ko daal di may ubbil xaybar bii nga xamante ni nii forteresse la woon min min min min min min min min min min min min lil en min al a'daa bii nga xam ne mooy forteresse bii di forteresse u yahuud yi bokkoon ci tata yu mag yi yi gën naqaree prendre hein jële ko ci ñi nga xam ne ñoo gën a wow xol contre jullit ñi di yahuud yi gin leen a bañ sooke xeex yu bari contre yonent bi aleyhi salaatu ba fexe woon sax ca bés booba ca xaybar ca xareb xaybar ñu posone ko fa suñu boroom def mal mu mu ubbi foofale mu ne man de xaw ma est-ce que ci xaw xew-xew bii xéewal gu réy kii laa war a gën a bëgg aw wala bokk bi qudumi jaafar ci dëgg maluk seydinaa jaafar sama mbokk mi di seydinaa jaafar ibn abi talib radiyallahu anhu mu daldi di jóg daal koy fóon diggante bëti allahu akbar kooku mooy Seydina Jaafar kooku mooy Seydina ghazwatu Mu'ta kooku mooy jàmbaaru ghazwatu Mu'ta Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu abul masaakin keroog bésu Mu'ta moo xare hatta qutil wa na'aahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bil madina ala minbari allah keroog ghazwatu Mu'ta sariyatu Mu'ta ba mu defaree alma bi ñu gën koo xam ci jayshul umara moom Seydina Jaafar mii Seydina Jaafar mii la ne woon Seydina Zayd mooy jiite armée bi Zayd ibn Haarithata ala nnaas wa in wa ba'da Zayd fa Jaafar wa ba'da Jaafar fa Abdallah ibn Rawaaha mu ne Seydina Zayd ibn Haaritha uhibbu soppeem bu mag bi ah sallallahu alayhi wa sallam mu ne mooy jiite armée bi in qutila Zayd bu ñu faatee Zayd fa Jaafar Seydina Jaafar mooy ki ci tegu bu Zayd bu Seydina Jaafar buñ ko faatee fa Zayd ibn ha fa fa Abdullah ibn Rawaha ala naas seydna abdullah ibn rawaxa mooy nekk ci kaw nit ñi allah keroog yonent bi alei salatuasalaam yónni leen jox leen raaye gi ñu dem ila mu'ta ila bilaadi sham ila ardi al adu ila ardi kisra ila ardi qaysara azim ruum ila hiraql ñu jëm ci hiraql waaw ñu dem ci hiraql ñu xare Seydina Zayd ibn Haarisa ñu faat ko Yonent mi alayhi salaatu wa salaam toog ci kaw minbar bi woo nit ñi as muy tàgge kenn par kenn mu ne qutila Zayd mu ne xare ba commencé na Zayd ibn Haarisa tare xare qutil wa axada raayata Jaafar Abi Taalib mu ne ki jël raaya wi après moom mooy seydina jaafar ibn abi taalib jullit ñépp tiit di déglu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne tekk ñépp tiit di xaar ana mooy suite bi mbaatu seydina zayd moom it dañ ko seydina jaafar dañ koy faat moom it mu ne ginnaaw bi mu ne axada raayata jaafar ibn abi taalibin fa qatala xatta qutil wa aynaahi wa aynaahu wa salaamuhu alayhi yonent bi alayhi salaatu ne tekk ba ci kanam mu ne bi mu jëlee raaya bi xare na xatta qutil ba niñ koy faate moom seydinaa jaafar ibn abi taalib bi ko yonent bi alayhi salaatu di wax ñaari rong ñaari bëtam yi ñu ngi dottee ko du settee ko ak ay rongoñ allah ndax axuuhu fil islaam hein seydinaa jaafar mi nga xamante ne moom la waxoon ne ñoo niroo xalqan wa xuluqaa ñoo niroo bind ñoo niroo jikko waay waay ñëw na xare ñëw na ñëw na génn àddina après mu daal di tàgge ki ci des ne wa axada raayata abdullah ibnu rawaxa say moom de jël na raaya xare ba niñ koy faate mu ne summa axada raayata sayfun min sulu min suyuufillah ha xatta fataxa allahu ala yadayhi mu ne ginnaaw loolu nag jël na gi nga xam ne benn jaasi ci jaasi yàlla muy seydinaa kan abu suleymaana xaalid ibnul walid mu xare xatta moom ba buur yàlla ubbeeg ci loxoom kon kooku mooy seydinaa jaafar bin abi taalib gisoon nañ tarjamaam ci ci ci ci ci ca début siira ba ca hijra ba kon mu ne wa aalu jaafar ak ba léegi seydinaa zayd ibn arqam moo ñuy wax man hum a ah, man hum ahlu rasulillah alladina xorrima alayhim as-sadaqa ñi nga xam ne ñoom lañu xaraamal zakat wa qad sa'alahu Husayn ibn Sabra wa nahnu fii aa fii xaadisati Ghadir Khoum xutbati rasulillah ñu ngi ci xutbaa yonente mi alayhi salaatu salaam ci Ghadir Khoum ci waadi Khoum ci maa'u Khoum bayna al-Makka bayna Makkata wal Madina ala thalathati amyaalin min al-Juhfa miiqaati ahli Shaam kon mu ne alu Ali mu ne kon ñooñu alu Ali waa kër Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa alu Aqiil waa kër Seydina Aqiil wa alu jaafara ak waa kër seydina jaafar ibn abi taalib ak kan mu ne wa alu abbaas wa alu abbaas ak waa kër seydina al abbaas ibnu abdil muttalib ammu rasulil ammu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam huwa al abbaas allah <laughs> ak waa kër Abbas Seydina Zayd mu ngi ñuy limal waa kër yonent ba ahlu bayt bi muy wax mooy ñan kon ahlu Ali ahlu Aqil ahlu Jaafar ahlu Abbas wa ahlu Abbas ak waa kër Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib bàyyi texu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah Seydina al Abbas moom moom it gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna nekkoon bàytixu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam frère ñoom Abu Taalib frère Seydina Abdallah mi yonent bi salawaatullahi wa aleyhi waaye Seydina al Abbaas Seydina al Abbaas moom moo ginoon féete suuf ci ay at ki nga xam ne mooy ñiñ la tuddal léegi mooy ñoom Abu Taalib ak ñun ñépp a ko magoon fuuf sax hein moom al Abbaas moomu ibn Abdul Muttalib gis nañ bi nga xam ne Makka la ne woon fekke woon na Badr wa xaraja ma'al kuffaar ànd ak yéeféer yi même bu doon bëggul woon a xeex ak Yonent bi boobu nag ci yéeféer yi la bokkoon mais ak mbokkoo moo taxoon moom bëggul woon a xare il fallait mu dem parce que sinon kon mbamb mi topp ko kon ñoom Abu Jahl ne ko ah yow kon yow ndekete yoo li ngay wootewu ne gëmoo ko mukk danga koo gëm ndekete mu daal di génn bañ jàpp ko prisonnier waaw après bon ñu libéré ko gis nañ ne bi muy gàddaay si mooy bi yeneen ci alayhi salaatu salaam di dem Xudaybiya bi muy dem Xudaybiya ci la Seydina euh, euh, euh, non bi muy fatxu Makka fatxu Makka bi muy ubbi ji Makka ci la Seydina al jóge Madinatul Makka doon gàddaay mu dajeek moom ci bunt bi ci yoon wi ci yoonu euh, Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam min Makka ci la demaate àndaat ak moom ñu ubbi ji Makka ànd njabootam yépp la àndaloon ñoom Mawlaana ibn Abbaas kon ñoom Seydina al Fadl Abbaas ah Seydina kan Ubaydillah ibn Abbas Qutham eh, ibn Abbas Abdallah ibn Abbas ak ñooñu ñooñu ñëpp doomam yooyu ak ñoom seeni sët seeni doom ñooñu ñëpp ci ahlu bayti rasulillah lañ bokk Allah qaala Xusayn bi mu waxee lool nag Xusayn ne ko bi Seydina Zayd waxee lii lépp dinañ ñëwaat ah est-ce que ahlu bayti ñuy kese lañ zaydum sayyidna zaydum na arqam ñii la ci tudd est ce que ñii kese lañ loolu dinañ ko gis dinañ ko gis eh, waaye nañ jeexal xadiis bi qaal xusayn xusayn ne ko kullu haa'ulaa'i xurrima sadaqa xusayn ibn sabra ne sayyidna zayd ibn arqam ne ko bim limee ñii alu ali alu aqil alu jaafar alu abbas radiyallahu anil jamii mu ne mais kullu haa'ulaa'i hurima sadaqa mu ne ko mais euh, Zayd ñii ñépp dañ leen ñoom amuñ droit jël zakat dañ leen xaraamal zakat qaala sayyidina Zayd ibn Arqam ne ko naam ahakay mooy ñoom ñépp dañ leen a xaraamal zakat mooy amuñu droit lekk zakat ni mu xaraame ci yonente mi alayhi salaatu salaam noonu la xaraame ci ñoom mooy amuñu droit lekk zakat lii mooy xadiisu seydina al imaamu muslim ibn al xajjaaj abul xusayn al qushayriyu an-naysaabuuriyu fii kitaabi fadaa'il as-saxaaba fii saxiixihi fii saxiixi imaamu muslim ibn al xajjaaj rahmatullah aleyhi léegi suñu waxtu dafa jot ci jotaay bii di ñëw inshaa allahu taala ñu gis nag benn. waa ahlu bayt ñii ñii la Seydina Zayd ibn Arqam lim est ñii kese lañ loolu benn affaire la waaye orma googu yonent mi wax ak loolu noonu ñu ñëwaat ci bu ñu ci paree ñu daal di dugg nag yeneeni xadiis yi nga xam ne ba léegi ñooy nettali xutbatuhu alayhi salaatu wassalaam bi maa'i xum bayna makkata wal madina qurbal juhfa bi thalathati amyaalin min al juhfa ba léegi ñu kon ci xutbaay yonent mi alayhi salaatu salaam ci ndox moo mbale oasis su xum gina siiwe ci ghadirul xum min marji'ihi fekk mu ngi jóge ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam